faman yuridi llahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislaam wa man yurid an yudillahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaannamaa yasacadu fi lsama kadalika yajcalu allahu arrijsa cala alladina laa yu'minuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom mu ne fa man yurid képp koo xam ne namm na allahu borom bi wa taala ay yahdiyahu mu daal di koy ginde ci jaam yi ana nan lay def mu ne yashrah day leeral sadrahu dënnam lay yaatal leeral ko lil islaami ci lislaam daldi ci sànni leerul islaam yaatal dënnam ba mu mën nangu li nga xamante ne nii mooy leerul islaam wa man yurid waaye képp koo xamante ne nii di dafa namm an yudillahu borom bi dafa namm seetaan ko mu sànku nan lay def yajal day def sadrahu li nga xamante ne nii mooy dëndam dayiqan day xat goo xamante ne xarajan gis nga ca njomboxtalu xat nga xamante ne nii mooy day xata xat bal da mooy leer moom manu ci dugg walla moom du ci xaj mukk leerul islaam du ci dugg ndax xat gu mu xat day mel ni sax day mujju moom nekk fu ñuy waxe lislaam ak tamit nekk foo xamante ne nii leerul islaama fa ne wala ñuy wax waxu yonent bi sallallahu alayhi wa ak ak alquraan waa ji day xata xata xata xat ba mel ni ka annama mel ni moom day yas'adu fi sama mel ni ku yéeg jëm ci kaw a samaan si ndax xam nga looy yéeg bi jóge ci suuf si di yéeg mooy ngay manqué air mooy yow nokki gi nga waroon di nokki correctement dootoo ko man te loolu gaa yi nga xamante ne ñooy dem ci kaw côté yi nga xam dafa kawe ci kaw suuf comme yenn montagnes yi mel ni ay l'Himalaya wala yi nga xamante ne mooy ay Kilimanjaro ñoo ñële xam nañu ko mooy bu ñuy dem léeg-léeg dañuy ñenn ñi dañuy soxla wala fële ca Chili ca Incaya am na ci foo yéeg ci les cordillères des des des Andes lañ koy woowee mooy ne foo xam ne boo fa yéegee ci montagnes yi yow mooy sax noy yi mooy wàññeeku mooy couche mooy kii bi oxygène bi mooy wàññeeku moo tax dañuy dañuy yóbbu loo xamante ne nii pour leen di dimbali buñ manee di buñ buñ naree manqué air ñu man di noyyi léegi nag nit kii nag nga xamante ne l'islam suñu boroom dafa xatal xolam def xalam mu xat fa njombaxtalu xot xat ci mën nangu leeru l'islam moo koo koo yem moo taxit nekk fenn fu ñuy tudd turu boroom bi tabaaraka wa mu ngi mel ni koo naroon a danga koo naroon a projeté ko mu génn li nga xamante ne nii mooy atmosphère ci ci ci terre bi yóbbu ko ci kaw jaww ji te bu boobaa du mën a nooyi noonu muy xate noonu la leerul islam di xate ci moom ndax amul ci place ab ci xolam xal ab di liy mu ne nag kadaalika na ko noonee yajaalullah moom la borom bi tabaaraka wa taala di def ar rijsa li nga xamante ne nii mooy mbugal mi ala ci kaw ñi nga xamante ne nii laa yu'minuun moom gëmuñu dara ndax lii moom moo gën a rëy ci mbugal mooy xol boo xam ne d'accordul nanguwul ngir nangu parewul ngir nangu li nga xam ne mooy bataaxalu mooy message mooy leeru boroomam tabaraka wa taala kon kadhalika na ko noone yajalullahu la borom bi tabaraka wa taala defe <coughs> ar li nga xam ne mooy mbugal mi am ñu ne ar-rijsa mooy shaytaane naka noonu mooy ku mel noonu da koy sëmbërtal shaytaane seytaane yi nekk ki nga xam ne mooy xarinam ab lëkkaalowam ba moo tax mooy xol bay xat leneen loo xamante ne c'est pas te mooy lépp loo xamante ne ay leer la loolu day metti ci moom du ko mën a am ndax seytaane lañ sëmbërtal ci kaw kon nag mu ngi noonu le kon nag moom la boroom di teg mbugal mi waaye sëmbërtal ko sa seytaane waaye it sëmbërtal ko ar sa li nga xamante ne mooy mooy mooy rëbbum àddina ak rëbbum alaaxira kon nag mu ngi noonu le mu ne nag wa hada gis nga nag alquran ji wa hada lislaam bi siraatu rabbika mooy sa yoonu yoon de mooy sa yoonu borom yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam mustaqima mu cowooral jëm ci moom qad dëgg-dëgg fassalna al aayaati ñun de daal dinañuy leeral te tàqali li nga xam ne mooy sama laay yi de li qawmin yadhakkarun waaye ñeel ñi nga xam ne ñoo ciy jariñoo mooy nit ñi nga xamante ne nii ñoom yadakkaruun dañuy fàttaleku di tudd seen boroom day waaru mu ne lahum ñooñu nag dina leen ñeel ëllëg daaru salaam li nga xam ne këru ki nga xam ne mooy assalaam boroom bi nga xam ne mooy assalaamul mu'minul muhaymin moom këram goo gële di këru teraangaam nga da àjjana moom de dina leen ñeel waaye lahum ñeel na leen daaru salaam yi li nga xam ne mooy këru jàmm gi loolu it dina leen lee dina leen ñeel waaye lahum léegi daaru salaam yi kër ga nga xamante ne nii fala jolli falay jollee mooy nuy yi nga xam ne moom la seen boroom di nuyu ci seen kaw ñoom ña fa dugg ak malaakaan yi alayhimu salaatu wassalaam kon dañeel na leen daaru salaam yi këru assalaam muy aljana ju kawe ba inda rabbihim fa seen boroom wa huwa moom waliyuhum mooy ki nga xam ne moom méngoo seeni mbir te mooy ki nga xamante ne nii mooy seen parandoo bi ma kaanu yaamaluun li waral nag ñu am këru daaru salaam gële mooy ci sababu li nga xam ne moom lañ doon jëf ci lu baax mu ne wa yawma bis bi nga xam ne nag yaxshuruhum lañ leen di pang jami'an mboolem seen muy jinne yëg nit ñi ñu daal di leen dajale muy bis taxawaay ba ñu boroom nag di wax ak ñoom ne leen nag yaa ma'sharal jinni waaye loolu moos malaaka yee wax ndax ñu yéese ñii moom comme niñ ko yàggee wax boroom bi waxoon na ca suuratul mutaffifiin ne gaa yi ñoom dañ leen di dañ leen di muur seen xaru dañ leen di xaj muur leen seen boroom kon nag ñu leen di wax biñ leen pàngee ñoom ñëm naan leen yaa ma'sharal jinn ee eh, yéen mbooloom jinne yi qad istakthartum yéen de bari woon ngi bari bari lu ngeen ci nit ñi daal di leen beewloo ba pare abuser ci ñoom mooy daal di abuser ci ñoom di leen defloo yu yées minal insi qad istakthartum min al insi di jaane yéeni leen ëpp di bari bari lu ci seen kaw bari nga xamante ne réeril ñu bari ci ñoom kon nag loolu de am na <coughs> wa mu daal di wax nag awliyaa'uhum ñi nga xamante ne ñooy seen parandoo yi minal insi mooy parandoo ya nga xamante ne nii parandooy iblis yi parandooy saytaane yi minal insi bokk ci nit ñi ñu ne rabbana i yow suñu borom de hay waay waay istamta ba'duna bi ba'd ne ñenn ñi ci ñun de moom dafa bànneexu ci ñeneen ñi mooy ñun jinne yi ñun dañ doon bànneexu ci ñoom ñoom it ñuy bànneexu ci ñun wa balagna léegi balaa lool waa lool lan lay tekki mooy ne ñoom jinne yi xam nga jinne yi mooy nit ñi nan la bànneexoo ci jinne yi nan lañ ko doon defe lañ lañ doon collaborer di nga xamante ne nii ci la ñu nekk fii ci kaw suuf ñoo leen doon jox ay xabaar naan leen lii way xew bu ko defee waa am notoriété ci biir boxaabakat yi nga gis leen ñoom moom boxaabakat yi walaa di jaay ne ñoo xam luy ñëw suba loolu nag mooy façon notoriété googu bànneex googu ñu doon am ci xam-xam lu lu xew ak yi nga xam ne moom la leen jinne yi seytaane yi muy jinne yi seytaane yi doon wax loolu mooy façon bànneexu gi nga xamante ne nii moom lañu doon bànneexu ci ñoom waaye it di leen sànk ci réeral goo xam ne ñoom nag ñu jàpp ne loolooy wanne nga xam ne dañuy toog man di def ay luxus di ëm loo xamante ne nii di jaay ne ñoo am lii bu ñu soxlaa lenn def léeg-léeg sax jinne bi ci boppam transporter leen yóbbu leen fu sori loolu lépp façon bànneexu la ba pare nag ñuy wan nag di ko waxtaanante seen biir ñoom buxaabakat yi di wan ne moom nga sax benn buxaabakat mën naa taxaw naan sama jinne moom mooy nii laa ko def dama koo nëpp sama loxo lu ma neex kese la way defal loolu la loolu nag façon googu mooy façon bànneexu gi kantaa jinne yi moom bànneexu guñ doon bànneexu ci ñoom mooy li nga xamante ne fooy gi ñu leen doon fooy ci seen yaram yi di leen tolloo lu yées di leen waaye di gën a ñàng mooy seen xol yi nga xamante ne nii mooy jinne moom loolu mooy mooy mooy mooy néegam bi gën a bëgg xol boo xam ne bu sàggane boroomam tabaaraka wa taala ba mu dem daal di fay fa kër léegi nag di ko fowe di ko def lu ko neex di ko def loolu ko neex di ko digal yu yées mu koy def façon boobu nga xamante ne day ab néemise ci moom loolu mooy façon istimtaa gi ñi nga xamante ni moom lañ doon bëggee doon ko bànneexoo ci nit ñi kon nag mu ngi noonu le kon nag looloo tax ñu ne kon rabbana i yow suñu borom istamta ba'duna bi ba'd ñun de daal dinay bànneexu leen li ci ñun bi ba'din ci ñeneen ñi wa balax naa noonu lañ nekke woon nag doo balax naa ñu ñu daal di jote ajalana alladhi ajjaltana mooy dëxël bi nga xam ne moom nga ñu defaloon ne ah mooy suñu àpp baal bi nga xam ne moom la ñu am te moom la ñuy nekk ci kaw suuf ah ba ñu ñëw jote nag mooy suñu jóg jote fee jóge nag daal di jot suñu heure jóge fi daal di jot qaala suñu boroom nag ne leen annaaru na leen leer ne tey safara de maswaakum mooy seen dëkkuwaay xaalidiina fiihaa fa ngeen fa la ngeen di sax ñoom ñoom ñëpp fa la sax illaa ma allah ba mu des ñi nga xamante ne ñoom la soob boroom bi tabaaraka wa taala ñooñu ñooy ñan mooy ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ne dañuy foog ne dem ba foog ne dañuy génn gaa yi ñu ne leen mo yéen kay génnu ngeen xam ngeen ne moos yéen moom safara ngeen jëm ñu daal di dem naani ba naani ca ndox mu tàng mi après summa inna marji'ahum la ilal jahim ginnaaw gi seen delluwaay mooy fi nga xam ne safaraaw jahim moo nga xamante ne mooy tàng jër waaye wala nga ne illaa ba mu des ñii nga xamante ne nii moom yàlla bindoon na ne ñu mel nii ñoom seen kër ñoom mooy maswaahum mooy seen dëkkuwaay ëllëg mooy annaaru safara loolu mooy seen dëkkuwaay ba mu des ñi nga xamante ne nii illaa masha allah ba mu des ki nga xam ne moom la soob borom bi tabaaraka wa taala mooy ñi nga xam ne ci ñoom borom bi balaa ñuy dee la leen di seppi ci loolu lale daal di def ci ñoom ngëm bu ko defee ñoom ñu daal di gëm seen borom tabaaraka wa taala bu ko defee ñoom nag du ñu mën a nekk ñoo xamante ne nii dañuy sax foofale waaye li ëpp li ci kaw lañ wax ne moo gaa yooyu kay mooy dañ leen di fexe mel ni ñu leen di génne ne leen dem leen naani ñu naani ci ndox mu tàng mi summa inna marji'ahum la ila aljahim wal iyaadu billah kon nag mu ne inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom hakimun mooy ki xereñaate de alimun mooy aji xamaakoon mu ne wa kadhalika naka nii nu walli ba'd al mu'min ba'd al zalimin ba'da naka nii nak la ñuy nu walli la ñuy defee ay parado ba'd al zalimin lenn ci ñi nga xamante ne ñooy tooñkat yi bokkaalekat yu rëy yi ma daal di def ñenn ñi ci ñoom comme jinne yi banda ñu nekk parandooy ñeneen ñi muy nit ñi comme noonu rek ñu yées ñi ñu nekk ñenn ñi nekk parandooy ñeneen ñi kon nag mu ngi noonale bi ma kaanu boon te dara waralu ko lu dul li nga